am benn masala nga ne ma bon man de j'ai j'ai une question ma ne la laquelle nga ne ma mais euh, est-ce qu'il y a possibilité mais mooy est-ce que naa la ko poser ñaar ma ne la bismillah ma ne est-ce que nit ki mën naa julli timis ak géej gi mais ku julli woon timis Arafat nag. wala mu julli timis ci ashiyam bu boobu nga xam ne gaa yi nee nañ xulafaa yi lañ fa lañ ko doon def ba ku mel ni Ikrima doon kaas waaw Seydina Ikrima di kaas ne mais yéen yonent bi aleyhi salaatu jàpp woon fii fu muy tuura ndox ngeen bëgg koo jàppi julli kay pour wane ne d'accordul ci affaire bi lu tax yenn ci xulafaa Banu Umayya yi def yi léegi laaj bi mooy mais léegi ñooñ seen julli moom baax na baaxut mooy tey ku julli timis bésu Arafat mooy ci guddi gi bi timis jotee ñu war a dem Muzdalifa gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam Muzdalifa la ko jullee léegi te bañ ko ne mais yonent bi alayhi salaatu salaam bi nag mu ne as-salaatu léegi dañ julli mu nga sa kanam léegi laaj bi mooy julli xulafaa u yooyu doon ko def ak tey ku ñëw julli fi nga xam ne mooy nga jóge Arafat ne ma yow timis fekk na ma Arafat man de fii laa julli door a dem nga julli sa sa sa timis dem ba Muzdalifa après pour nga julli gee kooku est-ce que jullim baax autrement dit mooy lan mooy àttee ku julli ku julli timis avant avant Muzdalifa est kooku jullim dina baaxam déet hein léegi laaj boobu noonu euh, dafa am wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ni al imaam as-Sawri mi ñu la doon wax sànq Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri rahmatullahi alayhi ha naka noon al imaamu Abu Haniifata an-Nu'maan ibn Saabit radiyallahu anhu ñoom ñaar dañoo catégorique dañ ne ku ko fi julli avant koo fi julli avant Muzdalifa timis amoo julli da da mooy da ngay reprendre at sa julli waaw dañuy considérer ne yow julli woo woon ay wa reprend ton julli gaaw waaw moom ngi noonu ku fi julli avant da ngay sa julli timis waaw imaamu Maalik rahmatullah alayhi euh, moom waxam soriwul lii mais daf ci def daf ci def benn benn woyofal pour ñenn mooy moom dane rahmatullah alayhi kenn du ko julli avant avant jamaa avant fi nga xam ne mooy Muzdalifa ku fi julli timis kenn du julli timis avant avant bii nag la mbokkam yi ci kaw muy al imaam moom dane du Muzdalifa lu dul ci ngànt lu dul ngànta tax mu julli ko foo fële waaw voilà ah léegi ku mel ni imaam Ash-Shafi'i nag rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne en julli ko mu julli boole affaire yi Muzdalifa dafa nekk li gën mais ku julli avant Muzdalifa kenn du ne ko yow amoo julli waaw waaw léegi <laughs> lii mooy ci gàttal wax yi kon dangay gis ne am nañu ne ku fi julli mais mais mais waxu imaam Shafi'i bi rahmatullah sauf que moom affaire affaire bi mooy yow boo newee Muzdalifa boo newee Arafat nga boole entre timis ak gée moo xam ci heure timis la wala heure gée mooy gée moo la fekk yow Arafat fa nga nekk ba gee walla yow da ngaa bokk ci ñetta ñi nga xam ne dañoo yéex a ñëw te comme que Arafat fekk fajar gi jotut mooy fajaru Muzdalifa ju xarut mooy ne ba léegi yow ku fa dem am nga Arafat man ma yéex a ñëw comme ma man ma débarqué agsi wàcc aéroport de Jeddah imaginons man may aji mais man jour bi ma agsi mooy jour Arafat mais ci guddi gi ak si aéroport de Jeddah à vingt-deux heures mon avion posé fi nga xam ne mooy aéroport de Jeddah ma ne ma laaj mais de Jeddah à c'est de combien de ñu ne ma lii ñaata heure la ko oto yi def wala yooyu ñu ne ma lii ma xëccu taxi waaw fan ila Arafat woo Uber Uber bi taxaw ma xool sama application y'a un monsieur de Uber mu taxaw ma ne ko ila Arafat wala ma jël sama benn taxi walla benn bus bu fay dem ma jël waaw walla ligne express de aéroport de Jeddah à Arafat ma ne fees waaw léegi dem fi nga xam ne mooy Arafat àgg fa 22 heures fekk yow timis ne woon 19 mooy man bi ma agsee en fait kon man gée fa la ma fekk timis nekkoon 19 heures 20 gée euh, gée ne woon par exemple ay entre vingt heures 20 man 22 heures laa laa àgg aéroport Jidda waa ji ne ma par exemple exemple rek laa jox dara laa ci xamul Jidda ak xaw ma ñaata kilomètre la parce que defuma recherche bi ah seet leen ko Cheikh Google dina leen ko wax ah boo ma àgg foofu àgg fa minuit. mooy gée jot na mooy est-ce que foofu noonu parce que affaire bi yëpp loolu la mooy est-ce que man naa ne bon comme que man agsi naa Arafat tam hajji <laughs> laqad kamala hajji <laughs> wa tam wa tam hajji wa wa wa laqad kamala hajji wa tam tafasi <laughs> mais nag sauf walla léegi problème bi mooy oh mais est-ce que mën naa fee julli timis ak gée bi comme que bon maa ngi nii Arafat bala may dem Muzdalifa est man que ko julli léegi loolu mooy affaire bi bu dee Hanafiya yi li lii waxu imaam Abu Hanifa ak waxu imaam as-Sawri rahmatullah alayhi mooy ne yow bo amoo ci droit de. boo taxawee noonu tuuti demal nga dem ba Arafa ba Muzdalifa fa ngay jullee timis ak gée eh, yaa ngaa dégg ah ah ah léegi eh, kanta waxu imaam Maalik bi bu boobaa mooy yow mooy kii laaj bi mooy est kii bokk na ci borom ngànt yi xam nga li qa'ilin an yaqul na'am huwa min zawil anzar ndax moom euh, heure bi mu agsi la manuloon a boole nit ñi nekk à l'heure heure géefale Muzdalifa kon kooku mooy ku aji wax man na ne kooku ci la mais bu dee ñi ngi la njëkk wax dañu ne loolu man da nekk boo ko jullee it boo agsee Muzdalifa di nga reprendre hatta imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi waxam mooy mën ngaa tànn mooy ne affaire yi dafa gën rek mooy nga jullee ko Muzdalifa moom moo gën mais nag ku dajale fii nii Arafat wala ci yoon wi kenn manu ko wax sa waay julli woo ah su julli baaxul waaw euh, te lool lu mel nii lañuy nettali ci waa ahlul xadiis rahmatullah ashaabul xadiis comme li al imaam an-Nawawi daal di wax rahmatullah léegi nag affaire bi mooy euh, bon ginnaaw lii lépp ana ban moo gën a dëgër ci wax yi dañ naan la insha allahu taala mooy waxu njëkk ñi muy imaam Abu Hanifa imaam as-Sawri rahmatullah ma lu tax nga ne ah non ata eh, eh, ki taxaw fii heure yow timis jot na wala jot <coughs> timis jot na kay. mais mu julli timis nga ne ko amul julli xanaa du waxtu wi ko suñu borom utal inna salata ah, ah, ah, na waaye ñu julli timis nga naa ci julli loolu ba muy julli exemple bi nga joxe waa ji débarqué aéroport di Jeddah daal di génn agsi euh, vingt-deux heures indaale géeyit jot na pourquoi nga ne waa ji amul julli dama la parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow même cas bi nga ma wax mooy cas bi bi dal yonent bi alayhi salaatu bi muy wàcc ci chambre bi di tuur ndox timis jotoon na wala non non wuyu ma ndax timis jotoon na wii ou non ama ah si jotoon na kay parce que timis Arafat la jote ba timis nga duggee ba mu leer nañ ñi fa la jóge dool di ñëw di dem Muzdalifa ma ne la waaw kay ba mu wàccee di tuur ndox jàpp-jàppam gu woyof googu seydina usaama radiyallahu anhu bi mu ko nee assalaa lan la ko wax assalaatu amaamak mooy julli tey dañ koo toxal julli tey suñu boroom ñi ñiy aj di ñëw fii Arafa nag Muzdalifa suñu boroom moo def ne julli ji kenn du ko julli lu dul Muzdalifa assalaatu amaamak mawdi'u salaat amaamak as-salaatu tamit amaamak foofu lay foofu lay newee waaw dañ naan la moom itam dañ naan ko hé ak si nga Arafat alhamdulilah à minuit mais nag jëlaatal lu la yóbbu ba Muzdalifa boo àggee Muzdalifa nga door faa julli timis ak gée waaw lii mooy li gën a dëgër insha allahu taala ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam en plus dane xudu anni jël leen ci man ni ngeen di aje moo tax waxu kon al Thawri ak al Abu Hanifata an-Nu'man ibnu Thabit radiyallahu anhuma mooy li gën a dëgër insha allahu taala